أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله alaykum mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla ñoo ngi leen nuyu te di leen baalu àq ci xaw gee yéex a tàmbali xam naa ne ginnaaw temps bi li ci des taxul mu kii dañ fee am gan goo xam ne naka jekk bi ñu tàmbulee liggéey bi ba léegi musta deñ di ko ànd ak ñun di ci joxe ay xalaatam di ci joxe ay ñaanam ñu ciy déglu ndigalam muy Serigne Bassirou Mbacke Anta Niang ñoo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi te may ko wér-gu-yaram ba lim yéenee liggéeyal borom daal mu waxtu lépp ci yoon wi ak ci dëkk bi yàlla jàppandil ko loolu. kon bi ñu ko ñaanalee te sant ko ci jàppandal gi nga xamante ne moom lañu may ndax xam nañ ne jot gi bariwut waaye nag li muy xat-xat faw rek lépp loo xamante ne mu assasatul wafa bi xoxooxul imaan ma nga ci yëngutu faw loolee moom da koy boole ci ab ci ab liggéeyam kon nag ñu ngi ñaan yàlla fayal ñu ko yàlla yokk fanam yàlla wéral ko bàyyi ko fi bala mu yéene lépp mën ko àggale xam naa ne bala ñuy jox sëñ bi nga xamante ne moom lañuy ñuy dalal tey muy sëñ Abdou Lahad Mbacké mu sëriñ Abdou Baax yi dañuy jox sëriñ Bass rek su ko defee mu sànni ci ay kàddu ñu yeewi ko daal di continuer ci liggéey bi bismillah bismillahi wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu yéen bokk yi fi daje te di leen uh, sant ci lii nga xam ne def ngeen ko fi muy mbir moo mi mbir mu am maanaa la moo xam ne mi ñépp la neex te dëkk bi ngeen ko fi defee ngeen fekk sinu fi loolu rek war naa tax nu ñëw sant leen ci sargal leen ci soññi leen ci yooyu moo moo tax nu ñëw bisu tey bi di leen ci sargal ah, di leen ci soññ loolu nag lépp noo ngi ko def ci ndigalal sëriñ Cheikh Khady moom mi nga xam ne moo fi moo fi waroon naa mën a teewal boppam ginnaaw mënu fee teewal boppam it man bu ma fi nekkee rek teewal naa ko fi loolu mooy sama teew ndax ay gan ñu fi ñëw bari na lool te ku dem danga yóbbaale danga wax ne na na borom dëkk ba def ca dëkk ba ak na mbokki boroom dëkk ba def ca dëkk ba ci seen waxtaan yi ngeen di def wan nag nañ leen wër ne noog yéen a koy ànd sant nañ leen ci euh, gërëm nañ leen ci na ngeen ci góorgóorlu bu baax nag ndax lëf lu mel ni lii ngeen di def lu jafe la waaye nag li mu jafe-jafe lu am ba noppi la lu am ba noppi la ndax ni mu amee ba noppi eh, sunu borom sunu borom eh, nafa eh, sunu borom tabaraka wa dafa wax ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari kuntum la wax waxut koonoo loolu nekk na ba noppi yéen gone yi nag ngeen wéel ko rek yéen a ci des te bu ngeen ci saxee eh, li ci bëgg lépp dana ci am te dafa am ci eh, ci jamono jamonoy bi Abubakirin koo xam ne kii dafa wax ne ya yu eh, wax yan baati alxuraan yoo xam ne yi dafa wax ne ahousubillahi eh, min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim yaa ayyuha alladina amanu aleykumu anfusukum laa yadurukum man dalla idan tadaytum loolu si naaw bikri ni yooyu laye am ñu wax ni dañ koo nasaxal si naaw boo bikri ni laye jooju du nasax ba ba addunay tukki bu nasaxee lépp yàqu bokk na ci li ko nasaxal ki nga xam ne mooy sayidul nashi nam firee ndax dafa wax ne man raa munkaran fal yuqayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi dindi nag dara ci loxo bu ra moom waaye dindi ci làmmiñ ulamaaw yépp la war te yéenay ulamaaw yi ba nag yéen a ngi koy dindi noo ngi leen di sant ci loolu bu baax a baax jooju laaye dina sax mukk eh, mu delloo am foo xam ne fii nag yu ja ay jafe-jafe faw ngeen am ko ci ndax li tax ngeen am ci ay jafe-jafe jafe yooyu dangeen koy muñe yool bi leen ci yàlla di yoolal ak pay gi bi leen ci pay ndax bu ngeen fii jaarukaay rek la dañ fi jaar rek dem bu ngeen demee fa nu jëm bu soobee yàlla bu ñu leen fayee seen xol dana sedd bu yi bu leen seet lu ngeen ci metti ak lu leen ci jafe ak ay jafe-jafe yu bari yu ci am waaye bu ngeen jotee ci payga eh, dangeen xam ne eh, pay ga moo moo moo ëpp doole eh, loolu lépp xusayfatu ci saaba bu mag la woon dafa ne woon jamono ngi ñëw ci kanam joo xam ne ji képp koo xam ne kii day digle lu baax di tere lu bon yaamuru koy def yaa ngi mel ni e, meddum mbaam moo xam ne mii dafay xeeñ ay nit noon na leen meddu mboomee di naqare ak nam leen di soofee noonu lay soofee nit ñooñee loolee nag yëggagun ci waaye mel na ni mu ngi tàmbali ndànk-ndànk ndax jumaa ji tey waroon naa fees ba kenn du ci xaj te li fi ne bariwu bon nag eh, te am na ñoo xam ne ñi it li ngeen di def faalewuñu ko amuñu ci soxla loolee nag li Usayfat waxoon ne loola dana am mu ngi dikk ci kanam nag eh, loola dafay tàmbali si waaye bu tàmbalee it eh, yenn bu mu leen encouragé man mi bu ma fi dikkul woon kenn dikk fi ci doomi maam Thierno kenn di ko fi ci nit koo xam ne ki koo yaakaar ne waroon na fee ñëwit lu mu leen di wàññi wax leen rek bu ngeen waxee téeméer bu ci kenn eh, jubee baax na bu ngeen waxee téeméeri nit bu ci kenn eh, déggee la ngeen wax baax na bu ci kenn déggul woon la ngeen waxit nga xam ne da ngeen fee wax seen li ngeen war a wax rek dem seen yoon it bu soobee yàlla seen tuyaaba dara du ca manque seen yool dara du ca manque xanaa loolu war naa war na leen doy ndax fii ndax bu ngeen xamut loolu kat il faut da ngeen yokkat wala ngeen defee ne ah lii kat safut nit ñi walla nit ñi nañ ko waroon a fonke fonke wuñu ko ni waaye buñ ko fonkee jàpp leen buñ ko fonkut jàpp leen ndax Sëriñ Tuubaa loolu la nekkoon loolu la digle woon yim bind ngi fi lim wax a ngi fi ñim bàyyee ngi fi kenn musta gis dara loo xam ne lii du def na ko ci lu dul digle lu baax tere lu bon yoonam bi ci lool la ko sos bi ko tubaab yi laaj lan ci yoonam bi la ko sos yéen ñëpp jàngeen ko loolu lan lan waraaw bu bu fekkee ne aw nañ ci moom lan waraaw buñ ci awutit loolu loolu lan waraaw te nun fas nañ ci yéene aw ba ban leen di fekk incha allah yéen it na topp ci noonu aw fi nu aw seet ñi nga xam ne ñoo ci ay tànneef ngeen ngeen ngeen aw seenu yoon ña nga xam ne gis ngeen ci loon lu lay neexoon ngeen jàmbare ci ñoom wacc leen ci àll ba wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu na sëriñ bi euh, xanaa ñu fàttali rek kàddu cant yi nga xamante ne ci turu mu asasatul Wafa bi huququl iman ak kàddu yi ñaan yi jagleel la ko ñaan yàlla yàggal la fi te may la wér-gu-yaram ba li nga yéene lépp nga mën koo àggale lii wax dëgg yàlla nekk na loo xamante ni lu réere la ci mu assasatu wafaay bi fokk lu iman kon ñaan yàlla rek moo la mën a fay yàlla na yàlla fay rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم laa taaxusuhu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi l ard man fi lladi yasfahu indahu illa bi ismihi yaclamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuhiituna bi shay min ilmihi illa bima saa wasiha qudsihi samawati wal ard wala yauduhu hifsuhuma wala yauduhu hifsuhuma wa huwa al aliyu al azim amana rasul bima unsila ilayhi min rabbihi wal mu'minuuna kullun amana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qaalu sami'naa wa ata'naa ghufraanaka rabbanaa wa ilayka al-masiir laa yukallifu llahu nafsan illaa wus'ahaa lahaa maa kasabat wa alayhaa maa iktasabat rabbanaa laa tu'aakhidhnaa in nasiinaa aw akhta'naa rabbanaa wa laa tahmil 'alaynaa isran kamaa hamaltahu 'alaa llaziina min qablinaa rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bihi wa'fu 'annaa waghfir lanaa warhamnaa anta mawlana fansurna alal qawmil kafirin waftah lana kulla baabin kunta fatihahu bisaalihiina min alxayraati yallahu wasluk bina nahaja rusdin wakfina salalan watrif lana jinna wa seytaani yallahu wa kammilan kulla ma nanhu wa naqsuduhu wa hab lana kulla ma naxtaaru yallahu warut lana kulla si saabin wa si haramin wa yassiran kulla si tasiira yallahu تمل لنا أمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا الرد والتوفيق يا الله ودمرا كل أعداء تدر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله يا الله اللهم صل صلاة كاملة سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رقائب في الخواتم ويستسقى الخمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما الله من لك yéen rek bis bu nekk ci waxtu wi si nañ tey ngir dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu seq ak ñun jataay yi diir weeru koor wi maanaam bu ñu jégguloo ci xaw a yeex a tàmbali rek dañuy xamle tuuti ci ay jaar-jaar yi jëmm ji nga xamante ne moom lañuy ñu dalal tey mu fas yéene seq ak ñun jataay bi xam ne tamit aslëf ci li mu fas yéenee waxtaanee ak ñun ki ñu dalal tey mooy sëriñ Abdul Ahad Mbakke mu sëriñ Abdul Baaxi sëriñ Abdul Ahad Mbakke mu ngi jànge alxuraanul karim ci tuuba ci ku ñu wax sëriñ Mbakke Lo bu sëriñ Ibrahima Lo ginnaaw bi mu jàngee alxuraanul karim foofu ba noppi la fa jógee dem Mauritanie jàng fa ci ku ñu wax Seyd Saddaaf wuldu Muhammad Bachir jàng na foofu ci moom wàllu tajwid ak anam façon jàngin yi xiraatul asr kooku kon ci moom la ko jànge ba tey tamit foofu ci Murtani ci boroom xam-xam yi nekk foofu jàng na fa lenn ci aslëf ci xam-xam jàng na tamit ci sëriñ Muhammad Maamun Buso naka noonu tamit sëriñ Mouhamad Lamine Baara mu sëriñ Abib jàngal na ko naka noonu tamit fii ci Darou Moukhty ci daara sëriñ Abdourahmane ji jàng na fi ginnaaw loolu lépp jóge na fi ba tey dem Murtani ci Nouakchott ci université bu mag bi nekk foofu foofa jàng na fa ba am fa maîtrise ginaaw bi mu amee maîtrise foofu ci université bi bi nekk Nouakchott la fa jógee dem Maroc euh, ci université yooyu nekk foofu tamit foofee jàng na fa ba am dirasatul ulya mu bokk ci ay gëstu yoo xamante ne def na ko lu ñuy wax asar xurufil maani fi tafsir ab gëstu la boo xamante ne moom mii moo ko def am na beneen gëstu boo xamante ne def na ko ñu koy tuddee maalimu taxqiqil usuli yi bayna taf taftazani yi wa shawkaani yi kon ci gàttal kooku mooy ki nga xamante mu fas yéene seq ak ñu jotaay bi li muy waxtaane nag mooy li ñuy tuddee alhimma suñ ko bëggee xam suñ bëggee xam lan mooy alhimma yaakaar naa bu ñu ko teewloo danañu xam lan mooy alhimma ak ban importance la am ak yan jago jagle la am ak li koy nuru te bokkul ak moom ak ci yan domaine lan lan la alhimma nekk yaakaar naa ne bu ñu ko dégloo tey jii incha allah danañu jariñu ci tomb bi nga xamante ne moom la fas yéenee sax ak ñun ginnaaw nga xamante ne nag waxtu dafa gàtt xam naa ne li ñuy jàpp mooy laaj yi tey lu fi xaj ba wutut dañ koy jox kon temps bépp rek su ko defee li nga xamante ne indi na ko lépp mu mën ñu koo xamal ñu fàttali mbooloo mi rek ne laaj yi fiq itam incha allah euh, bu alterné incha allah des na ci tontu ku képp koo xamante ne soxla nga CD yi wala nga soxla lu mel ne ak cassette carré incha allah boo jog jokkoo ak ñi nga xamante ne ñooy wàllu technique bi incha allah loolu yëpp waxtaan yi fi weesu yëpp jàppandi na ci ay CD ak ci ay cassette carré képp ku ko yitewoo rek boo jokkoo ak waa technique incha allah loolu dina jàpp ne kon li ñuy def mooy dañ ko jox kàddu gi yàlla na ko yàlla defal taw taw ñu ko asalaamaaleykum. lillahi wahdahu wa salaamuhu ala man la nabiyya ba'dahu وعلى آله وصحبه وخديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci ne ñu ngi leen nuyu nuyu lislaam bu sell boobu di leen baalu àq te di jégalu bu baax ci yéex ak si gi fas yéene it waxtaan yi tomb bi ci sëriñ bi wax léegi muy temu himma jombul ne it doon nañ nekkal ni ci baneen wàll waaye yàlla def fii lañ koy far jëmale bu baneene incha allah loolu kon ñu lekk ko bu baneene parce que ne ko waxtaane it muy eh, baneen tomb ba njëkkoon a wax muy jëm ci bàkkaar yu feeñ ak nëbb yi kon himma ci lañ fas yéene waxtaane himma it eh, defe ñu bari dinañ ko dégg ndax dina bokk na ci yi nga xam ne ñuy waxtaan sëriñ Serigne Touba danañ ko faral di tudd lool ndax daa am ab ba wooteem bi door euh, da cee ñëwoon foo xam dañ ko doon wax rabbi bi bil himma wala rabbihim bi dars te Serigne Mouhamed Lamine day wax ne loolu nit ku wóor net li na ko ne ci yonente bi la jóge nga xam ne loolu kon euh, ci sëriñ ci yu am solo ak ponk yu rey la ci woote bi sëñ Tuubaa bi moo tax boroom xam-xam bi nekk yépp moom dinañ xam luy himma xam naa kon li ñuy waxaat lu ne ak fàttali lay doon ci ñoom ak nafar ci ñoom soobee yàlla bu ko defee kaneen koo xam ne daana ko dégg te mu dese woon a leer jombut dinañ ci wax dara loo xam ne Eh, dana ko mën a yokk soog yàlla ñaan suñu borom mu boole ñu defal tawfiq ñu bañ mën a leeral liñ bëgg leeral ci ngëneelam te eh, lu ci dëng rek ñu jégal ma ko te xam ne yéene ji moom moo doonoon moo leer nañ te am njariñ yàlla na yàlla boole kon ci ñi nga xam ne alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana himma li tax mu amee noonu ci wotab sëriñ bi it nga xam ne moom dañ ne ko yaral sa ñi nga àndal ci himma te bu leen rab yar ci njàngoom kese bi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars waxiin wi donte andiwoo ci faqat yi ñenn ñi yokkule leen siyaaq bi ni mu rote noonu contexte bi mu rote loolu rek lay firi mooy yar leen ci himma te bu leen yar ci jàng rek himma daa doon loo xam ne fu mu jullit ñi ma sa àgg himma moo leen fa àggale sekkare bi nga xam ne moo taxoon jullit ñi màggoon am ngëneel yu kawe ba ba euh, raw lu bari ci xeet yi mën nañ ne ci ñaar yooyu la tënku muy xam-xam ñaar yooyu la tënku muy xam-xam ak pësteef xam-xam ak pësteef ñoom ñaar te loolu lépp dugg na ci biir himma ci bu ñu xamlee lan mooy himma himma ci baatub arab bi dina firi bokk na ci yi muy firi dinañ wax liñ ci jublu waaye bokk na ci yi firi yitte lu nit di yittewoo lu ne ngir alhammu ma hamma bihi ma humma bihi min amrin li yufaal wal himmatu hiya al baa'isu al fi'al la kon lii tax nit mën a jëf loolu mooy yitte léeg-léeg nag mën naa nekk yitte ju kawe mën naa nekk yitte ju suufe waaye li gën a bari buñ ne himma li gën a bari suñ ko waxee dañ ci jublu lu am njariñ lu am solo te himma am na ab relation bu mag ak dogo am na relation bu mag ak dogu himma ju kawe mooy liñ ci jublu mooy nit ki li muy bëgg ci mbir yu kawe yi ak yu màgg yi laneen lu dul moom lu ne dana ko xeeb ba lu muy wut ci lu baax lu ne day bëgg am la ci gën a màgg loolu ci maanaam himma yi ñu jublu ñun ci la bokk den man mën nañ ko waxee tamit ni mooy nit ki fexe ba jub ak bakkanam di jéem koo sellal génne ko ci jikko yu suufe yi ak manki manki bakkan jéem koo setal ci ay taq-taq yi bam gën bam jëm ci mat gi nga xam ne bakkanu nit mën na ca àgg mu jéem loolu nga xam dina feeñ ci xam-xam bi muy war wut ak am ko ci jëf jëfe xam-xam boobu kon loolu bokk na ci maanaa yi jublu ci himma manis naa wax ne it ni ba tey mooy nit ki bu eh, jublu gi muy jublu ci xolam eh, ci mbooleem kattan yi mu amee kattan kattan yi biir yi mu amee jug nag wuti yàlla ak lu jëm ci yàlla loolu it mën nañ koo tuddee himma kon loolu buñ ko déggee dañuy mën a wax daan ne ku bëgg a am yàlla moom mun la ñàkk mu am himma faw mu am himma ndax su fi jógee moom tudd ab saalik di ku soobu yoonu yàlla bëgg a dox dem lii tax mu mën a jéego mu mën a jug di mel ni ku jógee jóge ci fu suufee di yéem yéeg jëm ci kaw maanaam di taraqi loolu himma mënu ci ñàkk kon laa budda lisaaliki min himmatin tusayiruhu wa turaqiih wa ilmin yubassiruhu wa yahdiih fa inna maratib alsaadati walfalaaxi innama tafuutu alabda min haatayn aljihatayn aw min ixdaahuma kon ku bëgg a dem ci yàlla faw mun la ñàkk himma mun la ñàkkit xam-xam bu ñu waxee fi xam-xam it daqontewulen ne dafa bokk tegtalewuñ ne dafa bokkul ci himma ah kay waa ak feddliwaat la am solo himma la himma fan lay nekk ci nit himma bokk na ci togtale am solaam yii ñuy bëgg a indi mooy himma palaasam barabam mooy xol te xam ngeen jëf yi ci gën a ëpp solo yépp jëfi xol la nit li ëpp solo ci jëf yi muy mën a jëf moo xam yu koy musal la yu baax yu baax yu koy yàlla mën a musale la wala yu bon yoo xam ne yu ko mën a alag la yépp ci xol lay nekk li ci gën a bari yépp sax ci xol lay nekk himma nag barabam mooy xol himma jëfi xol la te it xam nañ ne xol euh, moom moom mooy mooy yor mooy lii mooy nit daal mën nañ ne xol ci nit ci xooliinu lislaam xol mooy nit xol mooy nit kon loolu day tegtale am solo ak himma eh, ak itteel bu ba tey tamit bokk na ci tegtale am solo ak himma li nga xam ne dinañ ko dinañ ko faral di dégg lu bari muy naan himmatul mu'mini ablagu min amali loolu am na lu rot ci xadis boo xam ne maanaam moom la ndax am na foo xam ne sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ci xadis boo xam ne Buxaari yi moo ko jëlee ci ibnu abbas radiallahu taala anhuma mu ne man hamma bi xasanatin fa lam yacmalha katabaha allahu indahu xasanatan kaamila koo xam ne dafa yittewoo woon a jëf lu baax waaye am gàllankoor ba mujj ko mën a jëf kooku du tee yàlla dina ko bindal tuyaa bay ku ko jëfoon am na beneen buy dig ci kanam buy gën a leeral maanaa eh, himma mu eh, himmatul mu'min min amali man li muy firi mooy yittey nit yittey ab jullit bu gëm yàlla moo gën a jot ay jëfam loolu xadis bi gën a bi dikk bi ko gën a firndeel mooy koo xam ne sallallahu alayhi wa dafa doon wax ci koo xam ne dafa waajoon ba noppi ngir bëgg a jug dem ci euh, xare ji ci yoonu yàlla far yàlla moom ko ci yoon wi sallallahu alayhi wa sallam daal ne faqad awqaa ajrahu aw ajrahu ala qadri niyyati kooku amal na ab tuyaabaam am na amal na ko ci kem nim yéenee kon loolu day tegtale ne itte moom dana dab léeg-léeg li jëf di dab su fekkee gàllankoor am na am na faneen foo xam ne ba tey liy tegtale loolu sallallahu alayhi wax naan ba tey ci xadis boo xam Nasaa'i ak Abu Daawud ñoo solo mu ne ma min imri'in takunu lahu salatun bi laylin fa galabahu alayha nawmun illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana nawmuhu sadaqatan sallallahu alayhi wa sallam foofu wax nanu ne amul kenn koo xam ne euh, daf doon baaxoo di julli ci guddi di ko def maanaam koo xam daa am julli bu daan def yàlla dogal nag ay nelaw not ko ba defu ko lu may yàlla sunu borom ci mbaaxam ak am yitte gi li muy xool yitte ak li muy xool yéene ci nit lu may dina ko bindal yoolu julli googee te it nelaw yooyee mu doon def day taxaw taxawaayu ab sarxe kon loolu bokk na ci liy tegtale am solo himma bokk na it liy tegtale am solo himma mooy xam nañ ne jullit ab forçam dooleem mi ngi ci xolam loolu xam nañ ne ab jaam boo xam daa jóg ngir dem ci yàlla ngir bëgg dem ci yàlla ab doxam ci xolam lay tàmbalee ak ci itteem waaye du yaramu kese ci lay demee ragal yàlla ci dëgg-dëgg barabam mooy ab xol waaye du cëri kese cëri kese lool nag lu mat a taxawlu la du cëri kese loolu moo tax sun boroom tabaraka wa taala din wax na wa man yu'azzim sha'a'ira allahi fa innaha min taqwa alqulub am na fa neen soo xam ne ci waaw mu naan nu ci tabaski jooju ñuy jëf ci kaw rek du ca la ñu mën a amee ragal yàlla giñ jublu ci rey loonu xarum tabaski waaye ñu ngi koy amee ci ragal yàlla lan yanaala allaha lan yanaala allaha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa yàlla niñ koy mën a ame ci biir jëfe ndigal jooju mooy jublu ga ak sellal ga muy jëfi biir daal am na foo xam ne sallallahu alayhi wa dafa doon wax di jàngale yàgg mu daal di eh, ju jëmee ci dënnam bu tedd ba sallallahu alayhi wa daal ne attaqwa haahuna maanaam ragal yàlla ci biir lay nekk kon loolu day tegtale himma am solo gum am solo kon nit ku nga xam ne mooy ku ñaw daal ku yewu ku baax ki yàlla dimbale ki am tawfiqam mooy koo xam ne am na góorgóorlu na ba mën a ba am yitte ju kawe fexe ba am jublu gu sell am yéene ju sell doon tele sax moom kooku mooy moom ay jëfam bariwut lool ci kaw kooku day mel ni mu ëpp tawfeex koo xam ne saa yu mu ngay jëf waaye eh, amut yooyele waaye loolu it buñ ko waxee mat naa leeral tuuti ndax sallallahu alayhi wa moom ñaar yëpp la boole woon te teewut daan jaamu yàlla ba te tànkam di néew yi waaye suñ waxee loolu liñ ci jublu mooy bu mun la ñàkk nit kay na fexe ba defar biiram donte ne mënul dëkke koor ak julleeg saa yu ne na itteewu mbirum biiram lool ba sell rek danañ gis ne am na saxaabi yi boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam daa mosoon wax ak texeem ñu to ne maanaam diw kii bëgg a dugg si daal kooku moom yàlla defal ak texe la bi mu ko waxee ñépp di ko bàyyi xel ñépp di ko bàyyi xel ndax ku ne bëgg ngaa am loolu ba mu agsee am ci koo xam ne bi mu gisee kooku daal foogewu ko woon noonu ndax gisul ci kawam moom muy jëf yenn jëf yoo xam ne war na ko mën a may yenn daraja yi ba muy am bég léegi yonent bi sallallahu alayhi tamit yóbbee ko mu ne ah man kat dinaa gëstu ba xam kii fu mu amee kon lii ko yonent bi doon bégalee muy texe gi mu bàyyi ba mu jógee ci jataay ba mu topp ko ba mu dem këram ba mu demee mu ànd ak moom eh, wan ko ne ko da koy gane si gane ji ko ñetti fan waaye mu seetlu ne saa yu jullee gée moom ay naafilaam si guddi sax tax ko bari li am rek lay def waaw bam ko gane ñett fan ba mu mat muy tàggatoog moom da ko daal da ko laaj ne ko maanaa kon daal lii rek lay jaamoo yàlla ak kon daal nu mën a fexee ba am biglee gale yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon mu ne ko man de bis bu set bala ma nelaw dana nemmi ko sama xol waaye dina fekk ne ñëpp lu baax rek laa leen yéene te ëmbaluma kenn lu may lu baax ak yiw ñëpp dama leen a yéene lu baax dama leen a bëggal li ma bëggal sama bopp maanaam tegtale sellu xol kon loolu borom yitte moo koy mën a am kon loolu day tegtale ba tey am solo yitte ba tey ci biir xol rek ba tey ci lañ nekk dunduk xol ñaari yi lay dunde mooy xam-xam ak yitte ci xam-xam gis ngeen li ci sëñ bu wax lu bari loo xam ne ci nahju qadaa'il haaj xool ni muy mën di ci xam-xam andi ñu ci misaal yu bare bari ak ay jàngale leer lool waaw léegi nag kon lu tax daal bi loolu lépp amee e, nit moom teewut muy yittewoo la neen loo xam ne maanaam mu ñàkk yitte daal lu tax mu ñàkk yitte yu kawe loolu dinañ ci dikk ci mujj ga dinañ leeral la tax nit di ñàkk ana lu eh, suufe lu ko waral waaye ab def fii rek li tax nit di yitte woo yu suufe yi di di nekk ci loo xam ne lu ko amuloon njariñ la mën nañ ne mën naa del ci ñaar yi mooy xam-xam bu leerut ak maanaam réer bu bari réer bu bari waaye su nit amoon xam-xam bu reer bu leer yàlla musal ko ci ak réer mu am dogu faaw mu am yitte ju kawe dina am ak dogu dina am yitte ju kawe te loolu su ko nit amee dootu yittewoo ci yëf suufee xam nañ ne moo si jamono léegi nit ñi yu bari ni yittewoo sorent naa yitte ju kawe am na koo xam ne daanaka biiram fees rek wala ci lekk walla ci naan moo yitteem jamono bu ne walla ak col wala dëkkuwaay daanaka loolu ci àddina yépp buñ ko xooloon loolu rek la fi yittewoo ak lu koy lu koy dimbali ci yooyu xam nga loolu yitte ju suufe la boo xoolee sax ñeneen ñi gëmut woon yàlla sax seen yitte ci jaahil yi nga amoon jikko yu rafet léeg-léeg seen yitte boo xoolee ci seen wax yi seen way yi daana weesu loolu rawatina na kon ab jullit nga xam ne moom daa dikk nekk kutaayu yàlla ci kaw suuf war fee wutu yàlla ci naam dundal ko waaye dundal suuf si moo xam ne luy amal njariñ waxuñ sax bu dee ñun fii taalibe yeeg jullit ñi képp waaye amal amal njariñ nit ci kaw suuf lépp kon kooku yitteem war naa weesu loolu bokk na ci solo am yi tegtale am solo yitte ba tey nit ñi seenu rawante mu ngi doon ci kem seen rawante seen yitte sun borom tabaraka wa taala mi ñu naan inna sa'yakum la satta yitte kon ci la nit ñi rawante yitte yàlla na ko yàlla wërsëgal itte wërsëgu yàlla la woo xam ne da koy jox ko ko soob a xam na eh, wërsëgu yàlla la te yàlla moom wërsëgam wallahi yabsutu rizqa liman yashaa'u wa yaqdir <clears throat> loolu nag bi amee moo tax suñ borom ci xereñam mu def mbindeefam yi mu def ak rawante seen diggante ci kem eh, seen rawante ci seeni man-man ak seeni capacité jëf seen capacité xam bu ko defee nag góorgóorlu bu baax a baax am yitte eh, rek yàlla defal ko tawfiix defal ci mbaaxam loolu moo tax kii di wax ci waxin wu rafet yooyu an ala qadri ahli al azmi taati al azaimu wa ala qadri al kirami al makaarimu wa taadumu fi ayni sagiri sigaaruha wa tasguru tasxuru fi ayni al azimi al loolu mooy nit ñi kem seeni yitte ak si seen dogo seen yitte ju kawe waxoon na sànq ne yitte ak dogo lu jege la ci njëlbeen kem dogu nit ki ku dëgër dogoom gu mën a wéy yitteem ju kawe ci lay amee yëf yu mag yu rëy yi te kem nit ñi seen e, jëf yu tedd ci lañuy ñuy amee jëf yu màgg yi ci la ci leen di mën a dikkalee e, mbir yu màgg yu tedd yi waaye loolu moo tax saa yu ne ku ñàkk yitte ku tuuti moom yu tuuti rek lay xool mooy foofu mooy ab daywaan waaye ñu màgg ñi moom yëf yu màgg yitte yu kawe la yore bokk na ci liy ne eh, yitte yi rawante gi yitte yi mooy am na nit ñi nit ñi ñoo xam ne fi mu ne mën nanoo fanaanee fokk ci waxtaan woo xam ne ñàkk moom du bari solo duñ mën a waaye xalaatunoo fokk doonte sax ci koor la woon ci julli wala ci déglu alquran wala ay xasaayid wala yu xeet ak yooyu di gisit koo xam ne moom leer na ko ne mën naa mokkal alxuraan lépp hmm? radiyallahu di leeral ci bayitam yooyu ci masaalik ngeen xam bu arghabul ashyaa'i lil amwaati raddun ila dunya ma al hayaat um gis ngeen kii nga xam ne ci borom yitte yu màgg yu kawe la bokkoon muy saxaabi bu tedd bi sayfullah maanaam ki nga xam daa mel ne moo doonoon jaasi yàlla juñ bocc ci boppi ñu wedd yàlla ñi fetteer lu ña muy Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhu gis ngeen ko bi mu demee bay faatu te yàlla dogal nag bokk na ci tool xare bu ne yu metti yu ne jàmbaare woon lool waaye yàlla dogal ak faatu moom ci kaw lalam la dikkee demee bay faatu gis ngeen li muy wax ak boppam naan man de te woon naa toolu xare sàngam toolu xare sàngam te it jam-jam yu bari yépp maanaam daal fu ne ci yarama bi sax ab jam-jama nga fa jam-jam wala eh, jaasi dal na fa wala ab xeej dal na fa dugg na fa waaye li lépp dal na ma waaye teewut maa ngi nii di faatu mel ne rek gëléem ni muy faatoo gis nga mu ngi koy metti lu ñàkk faatu ñàkk faatu ci toolub xare sax donte dem na ca bataay yi ànd te toolu xare bataay yi waaye yàlla dogal mi ngi faatoo ci kaw lalam loolu tax mi ngi am metti lu googu ci kon kooku borom yitte li muy metti lu li muy rëccu wute naag lool ñu néew yitte ñi wala borom yitte yu suufee ci biir lool tamit kon dañuy daal di mën a waxaat ne kon itte ki koy am mooy ab jullit bu baax bu sell waaye ñi gëmul yàlla ak luñ leen mën a nawee moom du doon yitte ju kawe ci maanaam miñ ci jublu fii almaa yi ak luñ xereñ xereñ ak luñ jàmbaare jàmbaare wala ñeneen ñi mel ne moom ci xeeti popula popale yi nga xam ne ñu kii lañ ñu mën a fent lañ ñu mën a jàng jàmbaare ci xam-xam yi àddina lool maa ngi jàpp ne ànd ak loolu lépp moom yoruñ yitte ju kawe ci maanaam min jublu fii ana lu tax yitte ju kawe ki ko mën a am mooy koo xam ne yooyu yépp bu ko defee ba noppet da cee jublu amaale da cee jublu amaale alaaxira e, xam yitte ju kawe ci maanaamu mag mi ñu doon wax ana nu muy dëkkee xolub nit koo xam ne bàkkaar ba gën a màgg la gën a rëy li nga xam ne asamaan da ci day xaw a da ciy xaw a uh, fàq sax ndax ab rëyaayam muy bokkaale yàlla ñoom dañ koy def ñooña moom duñ mënu mënuñu am yitte ju kawe xam ngeen loo xam ne ku ko am yàlla du mën a am aljanna loo xam ne ku ko def day tax ba asamaan di bëgg a rot mëneesul wax ne ko kon borom yittalee ci dégg na ma yoon ni kon dañuy dégg ci eh, jublu sarian yi ak dëgg dëggi sariya li muy tegtale mooy pasteef bu mat kamaalul iraada bi kamaalil muraad loolu mooy eh, nit ab jug ak jubloom ak bëgg-bëggam ni muy mate day am ak taqaloo ak relation bu dëgër dëgër ak lam bëgg ak la tax mu bëgg ko ak eh, nam koy bëggi ak nam koy wute ci biir lool kon ci la ñuy xoole ne ñee kon jàppewuñ leen ay borom it yu kawe doon dàquntewu leen am na lu ñu mën a jël ci ñoom luñ mën a jariñoo ci ñoom waaye buñ jàpp ne borom yitte lañ duñ leen naw duñ leen yéem ci suñuy xol loolu nga xam ne sëñ Tuubaa dañu koy bañloo ci téereem boobu tudd ilhaamul wadud suñ borom tere na ko tamit ci aay yu bare bare bu loolu amut nit xool rek daan ne bëgg rek mu am solo ak lu mu ko mën a bëggee loolu day indil nit mu uh, xo mën a lool njuumte daal mën a am njuumte yu bare bare yoo xam ne ko ko détaillé dana bari lool ba tey boroom yitte ju kawe dana feeñ ci moom woyefal ci xolam gu muy woyefal poñ itum àddina maanaa yëfi àddina rek borom yitte ju kawe dëgg-dëgg moom yëfi àddina du ko bëgg ngir àddina lum ci defit lum ci wutit nga xam ne du ci jiital boppam sax da koy mën a yaatalit ba ci ñeneen ñëpp jaam yàlla yëpp ñu mën caa jëriñu loolu lépp da koy def ngir defar ëllëgam ak nu muy doone ab jumtukaay ngir mën a am ëllëg ju tedd ju kawe kawe moom ci eh, it la yittewoo eh, jik jikko yu tedd yi jikko yu baax yi ci eh, loolu la loolu yu mel noon la yittewoo ngir di yaakaar mu mën a bokk ci ñi doon wàlli yu yàlla yu baax yi ak ñi wuutu yàlla dëgg-dëgg ci àddina te koy dëkkaale bu ëllëgee waaye borom yitte ju suufe moom foo ko gis maanaa luy seral xolam ak luy reggal biiram ak yooyu rek mooy doon yitteem te boppam lay jiital ci kaneen wala laneen lu ne borom yitte it dinañ bokk na ci mi foo ko fekk maanaam day it day day sukkandiku ci jëfi boppam waaye du fekk jëfi kaneen mu jee sukkandiku aalil himmati mën nañoo foo ko fekk borom it jukawe isa mi yun lay doon waaye la iva du fekk rek maanaam ay mbaax yi bàyyee maki maamam mu ciy sukkandiku waaye moom du jéem a jëf ngir soqali loolee ak jàpp ne loolu aw sas la ak soññee waaye du ndam akuk may bu ko wara a yaacaarloo def mu nekk ku yaacaaral foo fekk borom yi bokk na ci mi ràññikoo moom ku xam boppam lay doon ku xam boppam xam boppam daañu ko leeral am na ci lenn ci borom xam yi loo xam ne <clears throat> daana wattandiku sax moom di jub fu ne mu jëm fa loolu sax donte bu jugoon mën naa andi ay njariñ waaye xaw naa gënal jiim bañ a feeñ ngir xam gu muy jéem a xam boppam ndax nee na su jugee fële mu jëm fa amaan dina daje koo xam ne dana jëflanteeg moom jëflante boo xam ne bu yellut lay doon loolu mën nañ ko misaal ci imaam bu baax bi di Sufyaanu Sawri na yàlla gërëm Sufyaanu Sawri ku toroxlu la woon gis nañ ne sax nee nañ daanañu gis ci màkka nit ñépp war ko di si ci moom xam-xam mu naan toroxlu gi mu toroxlu nga dégg moo tax mu naan xeet wi de ñoom daanaka xaw na noo sànku maanaam nit ñi mbooloo mu bari nii ma wër sànku nañ buñ demee ba ma ba ma yittewoo man mu ñàkk solo mii daana waxit naan ñiy sàkku xadis ndax yàlla ko mayoon lool ci xam-xamu xadis su ma xamoon fu ñu nekk te fekk ma xam ne ñu dëggal lañ ci seenu sàkku ma ñëw ngir fekke leen ma dem fekke leen ngir jàngal leen xam nga ak toroxlu la bokk na ci ak toroxlam tamit fu mu a tooge ci jataay du doon bokk ci ñi ci gën a fis fu mu njëkk a jot rek foofa lay nekk daana toogit ci biir nit ñi fu mu fekk maanaam ku ne la mën a toogal daal ci eh, ñi ñi jàpp ne ay ñi dox ci mbedd mi rek lañ ndéem ma ngay mën a jariñ jariñante ak ñoom di leen jariñ ñu koy jariñ di dimbalante ak ñoom ci lu baax waaye ànd ak loolu lépp moom mii ñu wax ni daa toroxlu woon ci lu dul nag muy suufeel boppam maanaam daa xamoon boppam loolu moo tax bokk na ci lim daan wax naan uhibbu an akuna fi mawdi'in la a'rafu أحب أن أكون في la لا أعرف ولا أستذل damay bëgg ma nekk ci barab boo xam ne duñ ma xam waaye nag kenn du ma nag suufeel am na ibnu mahdi ci ñi ko fekke woon la nen daan dégg sufyaan di wax naan daanaka rek tuuti ma xaw a jël samay dàll fax jub fu ne ma jëm fa waaye mu daal bu yàgg bu ko daan wax bu yàgg mu daal waaye nag damay bañ su ma ko defee waaye loolu lépp naa ko nag ci kaw kenn du ma suufeel daana waxit naan dogon ko nag nit ñi dañ may réere kon ma mën a dëkk ñu ne loolu kon ginnaaw bu ma leeralee ni mu nekk woon ko toroxlu waaye gis ngeen ni nekkee woon koo xam ne ku xamoon boppam la loolu ci yi ki am yitte yi muy màndarga woo ci la bokk sunu kilifa gu mag gi maanaam muy nga xam ne sëriñ bi dénkoon nanu ko dénk ñu am ngiram muy imaamu Malik radiyallahu taala anhu ba mahdi dikkee xalifa alxalifatu almahdi ba ñëwee Madina ba mu agsee ñun ñëpp dañoo fax ku ne di ko nuyu bañ toogee ba fu ne nit ñi toog fa wër ko imaam Malik door a agsi fekk jataa bi yépp fees bi imaam Malik ñëwee am ñoo xam ñi ngi tàmbali wax seen xel naan ah tey de moom Malik mi daan gis ci jàkka ji mu toog ñépp wër ko muy jàngale de ah tey nag gis nañ ko gën a kii nag xam naa moom bu dikkee rek fee lay toog ca cat laak yooyu waaye bi imaam Malik dugg see jege si xool gis nit ñi ñuy xat-xatloo daa taxaw daa di jàkkaarloog Mahdi daan ne ko waaw yow buur bi buuru jullit ñi sa sëriñ Malik nag moom fu muy toog <laughs> mu ko waxee loolu nga xam ne ñi xamul kiy wax ak fi muy waxee dañoo xëy na tiit nañ jaaxle nañ waaye Mahdi daa daal di tontu moom daan ko yaa aba abdillah fii ngay toog ci sama wet <laughs> ah, Malik daal di dox ba àgg foofa mu dal di koy yaatal ko mu daal di toog kon gis nga borom himma cu kawe bokk na ci mi ko kon ne day xam boppam waaye nag ku suufe nag moom foo ko fekk moom safaan ba doon loolu moo tax wala kon lan moo tax nit di mën a am kersa lool ci ko ko mag maanaam ki màgg ci ki ki muy màggal ku rëy ci biiram ak nu mu rëyee ci moom rek dana am moom ci kersa nit dana am kersa ci borom xam-xam ni muy amee ci moom kersa bu fekkee borom xam-xam mel na mu war a mel du amee noonu kersa ci ki ji ki ki amul xamul naka noonu ki baax. kersa ga mi am ci moom du ko am ci ki baaxul waaye suñ seetee loolu dañuy gis ne nit kersa gi muy am ci ñooñu du ko am ci eh, rab wi nii rek du ko am ci xale bi tamit waaye noonu nag lañuy gisee ne te it nit ci boppam su fekkee moom boroom yitte la ku màgg la mën naa koo xam ne yàlla def na ak ruuxam Eh, fi ruux nga jëm ci sell ak yooyu moom foofu la jëm foog fekk day kersawu ci boppam ci boppam day am kersa ci boppam comme ni muy amee kersa ci ku màgg ku ndax jëmmam jooju moom daa màgg moo nga waaye ku suufee koo xam ne amul yitte day am kersa ci nit ñi waaye du am kersa ci boppam te am kersa ci boppam moo koy dimbale ba mu mën a fu wéete fu nekk lu ne saa yu ne muy ne lu baax di fuglu boroomam tabaraka wa taala am na ci ñu baax ñu njëkk ña jaamukat yàlla yi kuñ mosoon wax ne ko ku yées yi nit ñi mu ne koo xam ne daal moom faaliwut su ko nit ñi gisee ak suñ ko gisut yépp moom kuy rafetal la wala ku ñaawal kon borom yitte ju kawe faw dana am lu muy ruus itte ju kawe nag faw mu am lu muy ruus te loolee muy ruus day mat moom moo xam moom rek a nekk man naa rawante na xëy na wala moo nit ñëpp a nekk nit mbooloo nekk wala ñu néew a nekk ci loolu bu loolu jàllee dañuy daal di dikk gën a xóotal ci lu xaw a mel noonu ba tey leeral ay mbir yoo xam ne léeg mën naa lënt ci nit nit mën naa jaawale sarafu nafsi ak ak réer maanaam mën naa jaawale koo xam ne daa xam boppam daa fonk boppam fonk gi ko lislaam digal nag fonk genn gi gi ci des da mën naa jaawale ku fonk boppam xam boppam ak ak réer nit it léeg dañoo bëgg a ràññale lan mooy tàqale ci nit kuy ñoŋal boppam ak ku rëy dinañ jéem a tàqale lan mooy tàqale leer tàqale gu am diggante toroxlu ak koo xam ne dafa suufee rek moom ak koo xam ne day rawante ju lu baax ak añaan jikkoy kañaan dañ jéem a leer yooyu yépp dafa am relation ak yitte moo tax ndax benn wàll bi ku am yitte ku ne mënu koo ñàkk wàll gee mel ne ku ku tedd nit ku tedd ak tedd tedd nga bakkan waaye geneen wàll ga li mooy ak réer nit ku réere boppam loolu ku am yitte da koy sori léegi tappale gi am ci diggante bakkan bu sell bu baax buy daw bu ñuy ñoŋal ci yu suufe yi ak caay caay yi caay caay yi biir yi bakkaar yu nëbb yi ak eh, li li li tàqale loolu ak eh, réer li ñuy tudde réer tiix mooy nit ki bakkanam tedd moom day fonk boppam fas yéene koo sellal ci lépp loo xam ne lu yàlla gërëmut la lu ñuy tere la ci jikko yu bon yi nga xam ne yu bari la ñu tudd bàkkaar yu nëbb yu bari yooyu yépp day góorgóorlu ngir jéem cee dindi boppam jéem ko setal kooku mooy koo xam ne ku fonk boppam xam nga xam ne loolu kon jikkoy nit ki jikkoy fonk sa bopp mu ngi amee ci diggante ñaari jikko yi mooy jikke nit ki yéem boppam ak mu suufeel ko diggante ci diggante boobu ci la eh, jikko jikko ju rafet jooju nekk eh, maa ngi juum maanaam jikko ju rafet jooju mi ngi amee ci diggante ñaari jikko yu rafet mooy nit ki teral boppam fonk boppam ak teraange ji ko yàlla teral mu yëg ko dégg amaa jikko ju ñaaw jële nag muy réer safaan ak loolu mi ngi amee ci diggante nit ki moom màggal gu muy màggal boppam ak jàppee boppam bu mu jàppee ab sang bu kawee lépp ak ñépp hmm? jàpp gu jàpp loolu ak xeeb gu mu nit ñi diggante boobu ci la jikko ju ñaaw jooju di jukko juddoo mooy jikko réer ndax nit su réer du du def noonu ndax moom bu xamoon mooy kan xam ni ko sëñ bi leer la ci misaal yi loolu du ko dal waaw beneen jikko muy siyaanatu nafs ak takabur nan lan mooy tàqale ñaar yu xaw a nuroo ba tey léeg sax di dégg nit naan diw daa rëy wala nangam donte sax loolu rek atte atte ci boppam rek ci e, yar biñ laajoon ci nit ak biñ ko digaloon lu nit di waroon di wattandiku la àtte ci nit lu mën a doon tanzil ab àtte ci nit lu diis la lu kawe lu lu lu lu diis a diis la loo xam ne lu nit di war di waxtandiku la te léeg-léeg mu dina dal lool bu mën a doon nag moo xam yëf yu la ni naa ab nii rek wasfu ab xaal melal benn lenn lu am waaye nag ko àtte ci jëmm wala mu leen koy xoole bu ba noppi loolu la loo xam ne ci ruunaadi ak rasail yu màgg yi ci la bokk xam ne ba tey sëñ baa ñu koy wattandikuloo ci masaalik wax bëgg nit ñi ñu xoole leen beneen bët xoole leen bëtu xaqiqa ci e, buñ dee jëflante ak ñoom suñ demee bay digle kateer nag def bëtub sarian wax ndigal la waaye bu noppee nag ñu yem foofu duñ leen xoole ak manque wala yooyu kon jikko yi ñoŋal nit ki ñoŋal boppam ak jikko yi rëy lan mooy taxale bi ku ñoŋal boppam mooy koo xam ne daa jàpp ne moom daa yor yére yu rafet yu set xëy na dafa weex sax tàll te lool kooku xam nga ni muy fexee ba yére yooyu du taq dara dara mu koy sàmm di ko ñoŋal ci muy am lenn lu koy tilimal noonu la ki nga xam day ñoŋal boppam noonu la xaw a mel saa yu ko dara tilimale mooy njuumte yi mën a dal nit nit moom matut mën naa juum saa yu ne rëcc rëcc bu am day gaawtuwaat noonu muy gaawee li tax ci yére yi mu daal gaawat dem jéem koo raxas jéem koo dindi ba mu set euh, boroom yitte ju kawe nga xam ne lii ci ay jikkoom lay bokk yim ràññ ko noonu lay def wuuteeg nag boroom jikko janeen ji mooy ku rëy kooku moom laneen lay doon kooku moom jikko ju jikko rëy moom jikko la joo xam ne ab bànqaas la lu soqeekoo la ji jikkoy nit ki yéem gum yéem boppam ak bew gumuy bew ci xolam xol bu feesee riir rek ak tooñ kooku rek mooy kii rëy waaye nit bu xamoon boppam xam cosaanam xam dëgg-dëggam jim nekkee ci waxtu wu ne ni ñu ko sëñ bi leerale ba tey loolu bu ko nit xamoon kon du rëy rëy xol bi koy def melow jaamu nit ki melow jaamu ak njaam ngi ko yàlla digal mu sell ci moom dajaa nekkut ci xolam waaye bu ci nekkoon loolu du ko melowoo yal nañ ci yàlla musal nga xam ne loolu fu fu mu fa jógee waneen melaw mooy dikk ci xolam mooy melaw uh, merum yàlla te ki melawoo melawoo fu muy xoole nit ñi maanaam ci rëy ba tey ñu ko sëñ bi leerle ci aljawharun nafis na ci ay yi muy ràññikoo kuy suufeel nit ñi lay doon kuy rëy ci seen kaw lay doon kuy léppam daal mandargay rëy da feeñ te jóge ca xol ba nag te kuy bëgg a jiital boppam ci lépp la ak ci ñépp ba tey jikkoy toroxlu maanaam nit ki wàcce boppam ngir yàlla ak jikkoy suufe jikkoy ñàkk solo lan mooy tàqale bi jikkoy toroxlu ci ëpp solo yii boroom it te ju kawe di ràññi ko ci la bokk tàqale bi moo di toroxlu fi muy amee fi muy sosoo mooy nit ki xam gum xam yàlla subhaanahu wa xam yàlla ci ay turam ak meloom yu tedd yooyu mu melowoo yàlla turam yu mag yooyu maanaa yi ci mën a xam ak ni muy xamee melooy yàlla yi melooy yàlla yi yi nga xam ne màggu yàlla ji ak euh, sopp gi mu sopp yàlla da ciy feeñ foofu lay sosoo ak xam gum xam boppam moom ci boppam ak li ci aju ak ayibi jëfam ak ay gàkk gàkkam ci biir yooyu ci la jukko ju tedd jooju di toroxlu ak suufeel boppam ak wàcce ko ci lay sosoo nga xam ne saa yu ne xolam da ciy yëg moom daal da ci da da da da da yëg toujours toujours mel ne xol bi bu doon ab bant dañ ko eh, day day doon bant buy nangoo lemu ni di wàcc di suufe bu fekkoon moom daa doon boroomi laaf day mën a wàcc ay laafam bu amoon yërmande ju muy séddale day koy mën a dajale mbindeef yépp loolu kon mooy toroxlu wuuteeg nag beneen jikko baneen ba nga xam ne mooy ak suufe mooy ak suufe ñàkk solo kooku nga xam ne nit ki day mën a foog boppam ak léppi coono def ko rek ngir mën a am bànneexi bakkanam ak bànneexi bakkanam ak ay cëri ba cëri àddinay kese noonu loolu mi ngi fis lay léeg ci nit ñenn ñi ñenn ci nit ni ñi mën a suufeele seen bopp ba am seen bànneexi bakkan ak lum leen mën a jaral mu ngi fise tamit ci nit ku yilif ak ku mën a yilif donte sa mën naa nekk kàccoor ba gën a màgg ba gën a rëy bi mu nekkee kàccoor ba noppet ànd ak jalgate tamit ci lam jiitee kooka waaye ànd ak yooyu yëpp nit ki da koy mën a gëmm suufeel boppam ngir mën a am ca kooke njariñ boobu tamit ci màndarga yi mën a foofu suufeel bopp dana feeñ ndax li tax mu wax kooku ñàkka matal gu mu ñàkk matal kóllëre ci loolee mu séq kam yëlif te léegi nit mën naa bañ a gëm yàlla yor yeneen jikko yu baaxut waaye lam jiite moom loola moom dana ca matal waaw waaye ànd ak loolu lépp rek nit moom bu mu suufeel boppam ci kanam kookee bu mu toroxlu ngir am ay cëri àddina rek sallallahu alayhi wa wax na ci xadis bu wér ne ci loo xam ne ci li ñuy wax xad ci xadis qudsi wala waa xadis rek la xadis mu wax ci ne sunu boroom daf ma wax ne na di wàcc ku ne ne toroxlul moroomam bu kenn di ndamu ci kaw kenn waaye bu kenn beewu ci kaw bi kenn wa awxa llahu ilayya an tawaadacu xata laa yafxara axadun ala axad wala yabga axadun axad am na beneen it bu mat a leeral ndax mën naa am lënt léeg muy lan mooy tàqale diggante rawante ci lu baax ak jikko yi kañaan rawante ci lu baax muy nit ki ni mu mën a jóge rekk daal di njëkkante fas yéene def wuti lu baax jikko yi mat yi mu jaral ko lu ne nag loolu boobu jikkoo nga xam ne buñ tagg la bu baax la wa fi naa falyatanafisil mutanafisun ak jikko yi nag kañaan nga xam ne luñ ŋàññi la lu suufee la la bon la dara ci luy nuru ak xir ci lu baax nekku ci kañaan moom jik ki mi dal yan ci yàlla musal mooy rek koo xam ne dafa lot daa tële bu ko defee nag ñi yàlla man loo ñu am tawfiqi man ñu mën a fàggu di jëf mu bëggu kenn du jëf danañ <laughs> ci yàlla mu set am na beneen bu ma ta tàqale mooy tamit jikkooy bëgg njiit bëggu jiite ak jigée jikkooy bëggu jiite ak jikkooy jiit nekk njiit ci diine jikkooy njiit njiit ci diine ci yitte borom yitte di yitte ci la bokk beneen jikko bale nag moom jàng nañ ci téere tasawuf téere yi njëkk jàng fi ay mel ne ibnu asir ah, ne bëgg àddina moom mooy bopp bépp ñaawteef bëgg àddina bëgg njiit àddina ci bokk na ci ko bëgg di fise bëgg àddina fise njiit sun tabaraka wa taala mi ngi wax wa iz ibtalaa rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين lenn ci mufassiroon muy alqaasimi yi ci tafsiram bi maxaasin tawil nee na aaya boobu jubluwuñ ci yàlla bi mu naan Ibrahima nattu na ko ci ay baat matalal ko baat yooyee daan ko nag dinaa la def ngay njiit Ibrahima daan ne ak samay sët mu daan ne ko sama kóllëre gi nag ñii tooñ moom duñ ci mën a am du leen du accès ci ñoom du njiit googu ñu wax foofu jubluwuñ ci rek eh, puwaaru kese ak nguur waaye dañ ci jublu jiite ci diine li lay wan ne jiite ci diine lañ jublu mooy bu doon njiitu àddina kese rek ku ne mën na ko am tooñkat bu ne mën na ko am ci àddina kon njiit ci diine googu mooy liñ taamu lu baax li nga xam ne ku baax ko ne war na ko ñaan war na ko wóoru ndax sayyidina moom ba tay bokk na ci ñaana ñu daan ñaan rabbi habli hmm. ah. ba tey bokkoon na ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zayyinna bi ak yu xeetoog yooyu Mm-hmm. kon waxtu wi mi ngi ñii dab dañuy xaw a gaawal kon dañu xam ne rek ci liñ doon wax lool ngir gën koo feddali gën koo dëgëral am na aaya alxuraan yu baree bari yoo xam ne daa dikk di ñu soññi di ñu soññ lool di ñu soññ lool ci yitte ju kawe ah, di ñu soññ lool ci yitte ju kawe lu mel ne sun borom li muy melal melaw yahud yi nga xam ne dañoo amoon xam-xam te jëfuñ ko di leen mel ci mbaam loolu kon day tegtale ŋàññe gu ñu gàññi ku ñàkk yitte ak ñi daan toog te war a mën a dem ca toolu xare yi te demuñ ni leen suñ borom di taw biixi num leen di tëkkoo ci alxuraan ak di leen waaw ba tey bokk na ci léegi tomb bi ñu doon bëgg a dugg te di ko tënk rek mooy yitte yi muy feeñ yu bari la xam-xam naru naa ci yaatal lool ndax Sëriñ Tuubaa ab wooteem bi mu dikkee ci jëm ci yitte mu ne yaral sa mbooloo mi ci yitte te bu leen yar ci jàng jàngum kese lañ ci jublu ndax yitte bokk na ci yu yi muy gën a fise ci sàkku xam-xam ak lu ci aju sàkku xam-xam ci wut ko ci wut ko wutin wu sell ak xam-xam bu sell loolu sëñ tubaa indi ci lu bare bare ci ay ay jàngaleem yitte dina feeñ ci nangoo jàngu nit di nangoo jàng nangu caa def waxtu mu jaral ko wut ko fu ne tey buñ doon wax dañ naan nangu caa waxtu wu ne ndax xam-xam nim ñu jegee ak nim nim nim jàppalee waaye nangu cee sonn gi moo bareetul man caa muñ tamit coono bu man bu ne man a jaral ko tamit toog boroom xam-xam yeeg ñu baax ñi ak rawanteeg jamono ak temps tamit loolu tamit boroom ite ju mag dana ci feeñ dana feeñ tamit ci nafar xam-xam dana feeñ tamit ci tasaare xam-xam ak ci taalif dana feeñ tamit ci jaamu yàlla ak ci njub dana feeñ tamit ci gëstu dëgg dana feeñ it mën a toggoo coono bu ne ngir dimbale diine dana feeñ tamit yitte ju kawe ci loo xam day dem ba yàgg ñu jàpp ne xar baax la waaye fekk yitte ju kawe la muy indi barke boobu ci jëf ak ci yëngatu it borom yitte ju kawe ci yoonu yàlla gis ku baaxut daa day mel ne moom mooy kam doon wër wër fexe ba jéem koo jubal ak jéem koo dimbale ngir loolu dina feeñ ci kersa gu nit di am kersa ci yàlla dana feeñ ci xeex ci yoonu yàlla yooyu kon ay mbir la ay wàllal la yoo xam ne itte yu kawe dana ca feeñe ma bëggoon a am tomb baneen tamit boo bëggoon wax eh, kiyaale mooy junjaale mooy xeet bi fi ñu toll nii nga xam ne lu ci bari li indi mooy itte yu suufe itte yu eh, néew ana nag itte yooyu lu koy indi nga xam ne bokk na ci koy indi bëgg àddina gi ñu bëgg àddina ak bañ gi ñu bañ dee alwahan kooku yéen wa ak neenal gi ñu neenal waxtu ak lott gi ñu lott ak tayel gi ak fàtte gi ñu mën a fàtte eh, fàtte xam nañ ne bu doonoon ak garab moom réer mooy ndox mi koy màndal te xam nañ ne réer mooy noonu mboole mbooleem xeeti ngëneel yi dégg nga ba tey di niig niigal ak di mébét rek te kooku du jëf loolu tamit ñàkk di bokk na ci indi ite ci suufee ba tey yitte ju suufe dina feeñ léeg-léeg ci ji euh, jàng jàng yin yu leeru ji amut maanaam méthode jàng yu nga xam ne dañ ci yar yor ko ci suuxat ko ci bam xëy kii loo tamit léeg-léeg mën naa indi yitte ju suufe yitte ju kawe nag ana lu koy indi luy ay sababam xam-xam ak xàmmee fàttaliku loolu nga xam ne du jaas dëgg googu di ñëw suñ kanam te mel ne lu sori te fekk jege na lool wala noonu dañ ko war a jàppe muy dee farlu ci nit ki xelam noonu sëñ bi waxe ci misaali fexe ba xawaatir yi nit ki di ko segg di ko fexe ba lu baax di xalaat lu baax lool bokk na ci li indi yitte ju kawe dina indi yitte kawe tamit nit ki di daw barab yi nga xam ne waroom yitte yu kawe yi wut yi dañ fee nekk di ànd ak borom yitte yu kawe yi di déglu tamit laabiire borom xam-xam yu baax yu sell yi naka noonu tamit di jël ay di di gaaw di jël ay initiative di jëf te bu demee bay jëfit mu nangu caa sax nangu caa son mu jaral ko lu ne nin ko sun borom di waxe ci aay yi yaa ayyuha alladina amanu isbiru wasaabiru wa raabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun wa jaahidu fillahi haqqa jihaadihi والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين جعلنا الله من المحسنين الذين تقبل الله منهم الصيام والقيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen sëriñ abdul ahad ñu ngi lay sant bu baax ci turu al muassasatu muassasatul wafa bi xuquqil iman ñi ngi ñaan sunu borom guddal sa fan wéral sa yaram te bàyyil ak sam xel bu baax liñ doon séentu ci waxtaan wi am nañ ci lu kawe donte waxtu bi gàtt na waaye li nga ñu ci indil doy nañu sëkk ñuy fàttali mbokk yi bu baax ni bu subaa sëriñ Maam Balla Mbàkke moom sëriñ Modu Balla moo ñuy waxtaanal ci diggante yoonu murit ak politique insha allahu taala ñu bàyyi xel bu subaa sëriñ Maam moo ñu defal waxtaan ci diggante yoonu murit ak politique muy lu am solo xamante ni mbokk yi man nañ ko bàyyi xel baax képp koo xam ne waxtaan wi waxtaan wi raw na la itam te nga bëgg koo dégluwaat dinga ko mën a déglu ci mboolem juróom-ñetti rajo yi nga xamante ni moom la ñuy lim fii bis bu set ñoom ñëpp dañ koy jàllale bu dee ci wàllu internet yi itam boo demee ci site bu ñuy wax almajalis wala majalis da nga ko am naka noonu muridiya naka noonu istixaama sëñ bi waxtaan wi li muy gàtt-gàtt teewul nit ñi bàyyi nañ ko xel doon te jukki nañ fi ay laaj waaye xam naa ni waxtu wi damay jàpp ni xat gi dana tax ngir tontu laaj yi dina xaw a dana xaw a gàtt lool nde sax am na ay mbokk yu jotoon a rotal ay laaj donte lu mat ñeent wala juróomi laaj yoo xamante ni ay mbokk ñoom ñoo ko muy mbokk mi doon laaj rek maanaam ci bëggoon nga nettali ko tuuti rek ci gaa yi nga xamante ne ñu amoon itte lañ ba seen itte ràññeeku nga limaloon ko ci ñennat rek moom loolu la doon sàkku su fekkee ni loolu dana fi mën a xaj donte waxtu bi gàtt na waaw xam naa loolu dinaa la tuddal kenn rek wax tuuti ak leeral ci moom waaye jàppal ne mbooleen ñu baax ñi jàlloon ñi yàlla defaloon tawfiq bañ am ay ngëneel doon boromi cër ci moom ñépp borom yitte yu kawe lañu woon soo bëggee xam eh, borom yitte ni muy mel te jikko yu ñu wax yëpp bokk ci ku ci ne jàngal rek histoire tàmbalee ko ca yonente ak saxaaba ya gaa yu baax yi fi jaaroon ñu war leen roy ñu doonoon ay njiit waaye am na koo xam ne borom xam-xam la bu gën ci borom xam-xam yi gën a ràññeeku ci njëkk a wuti xadis ca penk ca la bokk te dëkkoon ci sow bi dëkkoon maghrib nga baqiyat nu maxalid kooku demoon na jàng yi ci penku ci jamonoy imaam Ahmad ba mu dikkee dafa fekk ci jamono boo xam ne imaam Ahmad daa ne ci nattu ba nga xam ne dañ koo tere dañ koo tëj teeroo ko muy génn di jàngale waaye jóge na fii ci Maroc gi def ay effort boppam ba àgg ca penku ba imaam Ahmad nekkoon ngir jàngi xam-xam hadis ba àggee tamit. dégg ñu ne imaam ahmad fii ne mi ngi ciy napp mi ngi jafe-jafe saa yu ne lay mën a àgg ci moom mu jaral ko coono bii nu mu daan def daa dikk imaam ahmad tamit xam yittee kooku ak kawe gi mu ne ko dañuy def am pexe mooy da ngay mel ne ku yalwaan jóge fa dëkk fi nga dal ci dëkk bi bañ nekk fi ma mel ne ku yalwaan yor sa sa sa sa sukkandikoo mel ne mbuus sa mbuus làqtoo ko boo dikkee ba jub bunt bi ma ubbil la soo duggee ma mel ne ko lay sarax ma jox la xaddis nga dem ba subuwaar nga def noonu borom bi teju kaw jooju dox ba àgg ay fooru dox ba àgg ba mu doxee ba àggit xoolal noonu lay def bi seet jugee fa nekk mel ne ku yelwaan euh, torof loo noonu ci dam jëmm jeet ba agsi bu agsee mu jox ko benn xaddis bismillah bismillah ñuy sàmmoon